أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kon ginnaaw bi ñu sante Boroom bi tabaaraka wa ta'aala di julli ci Yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ñu ñëwaat ba léegi fii ñu yemoon ci kitaabu riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam lil imaam al-haafiz an al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ñu ngi woon ci chapitre trois cent lil baadi wa talaqi rukbaan wal bay'i ala bay'i axiihi wal xitbati ala xitbatihi illaa an ya'zana aw yurad walillahi alhamdu wal minna. <coughs> Euh, léegi ñu ngi woon ci ñetti xadiis yu mujj ci suñu chapitre bi ñu ngi ci kitaabul umuur almanhiyi anha ba léegi mu ne woon ñetti xadis bi mille sept cent soixante-dix-huit mu ne woon wa an abi hurayrata anhu annahu qaal mu ne di jële ci saydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne nee na eh, naha rasulullah mu dawal yàlla li def sallallahu alayhi wa sallam tere na aaya na an yabi'a haadirun libaad ki nga xamante ne dafa teew di jaayal ab kaw kaw wala tanajashu te bu leen def najash an di yokk ci enchères yi dans les vues yow jëndoo waaye ngir pëtëxal kenn lor kenn bu leen ko defante wala yabi' ar-rajul te bu mu góor gi wala nit ci ala bay' axi ci jaayu wala yaxtub te bu mu ala xitbati axihi ci labatu bokkam wala tas'alil mar'atu bu jigéen gi laaj talaqa ukhtiha fase ki nga xam ne mooy mbokkam bu jigéen li takk fa ah maa fi inaaiha ngir mu wéetoo euh, li nga xam ne moo këpp ci bosam li nga xam ne moo nekk ci ndabam mu ne wa fii riwaay am na ci riwaay bu hadis bi ñëwee qaala naha rasulullah sayna abu hurayra radiyallahu anhu dane ndawal yàlla di sallallahu alayhi wasallam tena na an talaqi ci dem di dabi ñi nga xam ne ñooy eh, ñiy jóge ca kaw ga di ñëw di indi marché bi ci marché ville bi wa an yabta al muhajiru lil arab yi waaye bu mu ñëw naan day jaayal hein <laughs> eh, ki nga xamante ne nii mooy eh, ki dëkk ci ville bi ki nga xamante ne mooy moom la wax muhajir aji gàddaay ji kaw kaw bi wa an tasharita mar'a waaye bu mu tere na muy sartal almaratu ndaw si talaqa ukhtiha fase li nga xamante ne mooy euh, euh, ka ko jiitu ca kam bëgg sëyal wala boog mu ne man kii mu bokkal wujju daa bëgg nga fase waaw kii ma bokkal yow sama jëkkër damaa bëgg nga fase sama wujju bi <laughs> waaye wa an tastama rajul waaye tere na tamit nit ki di nekk daan day euh, waxaale ala sawmi akhi Hmm? ci li nga xamante ne mooy ci euh, kiiwu mbokkam ko waa waaw mooy di waxaale ci sa waxta waxaane sa waxaale benn mbokk léegi mu ne wanaha anil najsh tere woon na am najsh moom lañ gis sànq enchères yi ñuy yokk wat tasriya mooy tëj li nga xamante ne mooy weenu gëléem gi ngir wala xar mi wala bëy bi may jaay ay fan ku ko gis jàpp ne kii wi ah nii la mel mu jënd ko utiliser ko ñetti kii mu peer wal iyaazu billah beneen xadiis bi ci tegu mille sept cent soixante-dix-neuf mu mu ngi jële ci doomi Umar ji radiyallahu anhuma annahu qaala anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne ndax mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na laa yabi'u ba'dukum bu kenn ci yéen bi jaay ala bay'i ba'd ci njaayam ki ci def wala yaxtub waaye bu mu euh, ñëw di labat ala xitbati axiihi ci li nga xam ne mooy labatu mbokkam illaa an yaadana lahu lu dul mbokkam moomee jox ko ci ndigal muna muttafaqun alayhi hadith bi imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo wa haaza lafzu Muslim mu ne lii mooy kaddu yi nag al imaam Muslim moo ko ndi rahimahullah mu ne wan Uqbata ibn Aamir mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne Sayyidina Uqbata ibn Aamir radiyallahu anhu anna rasuulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi qaala neena neena eh, al mu'minu way ngëm yàlla mi da axul mu'min mooy mbokku way ngëm yàlla li moom la fala yaxillu kon nag daganu lil mu'mini ci way ngëm yàlla bi an yamta ala bay yaxi muy jënd ci jëndum mbokkam wala yaxtub waaye bum ñëw di eh, labat ala xitbati axihi ci labatu mbokkam hatta yazar xanaa ba kookee daal di bàyyi léegi nag Euh, hadith yi nii mooy li nga xamante ne nii mooy moom lañ gisoon bii wees walilah alhamdu wal na gisoon nañ taxrij bi tey ñu war a gis njàngat yi euh, njàngat yooyu nag li ci njëkk comme ni nga xam ne noonu lañ ko àgg def mooy lëkkaaleem ak buntu bi nga xam ne fi la ko Imaam An-Nawawi ñu ne la euh, bunt bi boo fàttale ko dafa composé wu da ko dafa am ay série de mbir yoo xam ne moom lay tere ay mbir baabu dane tahrim yëpp dane dafa xaram waaw loolu mooy seen atte selon moom al imam an-Nawawi rahimahullah nañ ci ñëw insha allah bayil hadir al yi ki nekk ci dëkk bi di jaayal ci ville bi di jaayal ab kaw kaw wa talaqi rukbaan ñaar yooyu boobu lañ njëkk gis ci xadiis yi wa talaqi rukbaan moom lañ gis ci jotaay yi ñu weesu ñetti xadiis yiñ boole woon moom ñaari xadiis yiñ boole woon bokk mooy dem di gatandu ji convoi yi jóge ci àll bi ñëw di jaay ci marché luuma ville bi wal bay'i ala bay'i akhi moo ci tegu nii te loolu waxoon nañu la gisoon nañ ko xadiis euh, mille cinq cent soixante-dix mais fi ñu ko njëkkoon a gis moo doon xadiis euh, deux cent trente-cinq waaw de xadiis euh, parce que mille cinq cent soixante-quinze soixante-dix moo doon chapitre deux cent soixante-onze baabu nahyi ani tajassus wa tasammu li kalaami man yakrahu istimaa waaye gisoon nañ ko ci loo xam ne moo jiitoon muy deux cent trente cinq nga xamante ne ni euh, euh, bi nga xamante ne mooy vingt sept baabu ta'zim hurumatil muslimin wa bana wa bayan huquqihim wa gisoon nañ fa lu jëmoon ci tere al bayu ala bay'i axi loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu ah, wal léegi nag tey kon foofoo léegi ñu xool lëkkaale bi nga xam ne kon ginnaaw bi mu ne talaqi rubbaan wal bay' ala bay' axi ñu ne loolu leer na ñetti xadiis bu ci nekk Seydina Abu Hurayra xadiis 1778 radiyallahu anhu ne yone naha tere na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yabi'a xaadirun libaad loolu romb na hmm? mooy bay'ul xaadir libaad wala bay'a rajul ala bay' wala gisoon nañ ko moom it romboon na te fa lañ ko gënoon a yaatale walillahi alhamdu wal wala yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi bu nit ki di jaay ci jaayu nga xamante ne mooy mbokkam voilà lii mooy lëkkaale baa ngoog mooy yeneen saa sam da tere naha na ko noon Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu bi ci tegu mille sept cent soixante-dix-neuf mu ne saa sam nee bu kenn ci yéen waaw tere la alladhi yaqtadi at-tahrim al-mutlaq ah, bu kenn ci yéen jaay ala bay'i ba'din ci jaayu keneen sayyidina Uqbatu ibn Amir rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne yoneen saa sa ne al mu'minu axul mu'min fala yahillu al mu'min an yabta'a ala bay'i akhihi mu ngi nii lii lépp di wax ne kon xaraamite li nga xam ne mooy di jaay ci sa njaayu mbokk waaw mooy exemple niñ joxe woon nga ñëw nit ki ñëw bay jaay bay waxaale kenn nga fexe piis client bi ne ko bàyyi bàyyi waaw mu bàyyi nga ñëw jaay ko lu gën yomb wala même prix bi mais ci loo xam ne ko maa la gën maa gën ne maa gën ne waaw loolu lépp day nekk li nga xam ne comme niñ ko waxe waxati ko source de tension lay indi ji diggante ñi nga xamante ne loolu moo dox seen diggante parce que rafetul ci diggante ay jullit yoo xamante ne nii la ñuy doxale bu boobaa nag lépp lu ci xew ah sëñ bi yow nag yaa ko def waaw yaa ko def ndax nit nit la de ñu nga kii après mu jàpp ne yow voilà bëggoo ko nangam nangam te bu boobaa pour weddi loolu day xaw a jafe parce que quand ah loolu euh, day day day kii daal waaw <laughs> waaw nag. Euh, euh, a axiihi boobu nag boroom xam-xam yi dañ ne axiihi boobu noonu mooy buy jënd ci sa njëndum jaay wala buy jaay sa jaayu mbokk dañ ne loolu amul mafhum waa jumhur ke ne loolu mbir la mbir la waaw moog la ca tegu ak sawma ala sawmi wa an yastaamar rajul ala sawmi axiihi ca xadiis beneen riwaaya bi benn la bul waxaale ci sa waxaale moroom boobu waaye sauf que ku mel ni dañ ne loolu euh, kitaabiya bi wala yéefe kitaabi bi yow bu dee jigéen kitaabiya bi wala kitaabi bi nga xam ne chrétien la wala juif moom it bu dee dañ koo gis muy waxaale benn mbir dem ba koy waaji jënd amoo droit dribble ko amoo droit jaar ci kawam waaw commerçant bi boo gisee loolu waroo def loolu sauf que sauf que ah, ku mel ne imaam al-Awzaa'i al imaam Abu Ubayda ibn Harba wéy bokkoon ci Shafi'i yi ñoom dañu ne ma ne mbir mi dara lii pour jullit ñi kese la waaw waaw na ala bay axiihi loolu innamal mu'minuuna lañu yonent lañu boroom bi wax ne ñooy ay ixwa kantaa yéeféri bokkuñ waaw te li koy gën a leeral mooy waaye bi ci tegu waaw bu Seydina Abu Hurayra bi ba léegi laa yasuumul muslimu ala sawmil muslim imaam muslim indi na ko waaw ne laa yasuumu du nekk koo xam ne day waxaale al muslim way wommatu bi ala sawmil muslim ci waxaale way jullit bi moom waa jumhur ñu ne lii moom daa leer muslim la wax sauf que waa jumhur dañ ne non non euh, diggante jullit bi ak zimmi bi mooy yéeféer bi nga xam ne ci biir réewum jullit mi lay dëkk lay lay lay kii loolu kooku la ñuy wax lay dund citadin la bu doon tay non kii citoyen la waaw ci réewum jullit mi lay dund waaw di respecter kii zimmi la kooku amoo droit lii yëpp da nga koo war a ndax lool mafhumul ghalib bi la comme que sariya ñi muy waxal lu ëpp mooy jullit ñi moo tax mu waxe noonu yonent way saa saa waxee al muslim wala yasumul muslim ala sawmi muslim te way ngëm yàlla bi bu mu waxaale ci waxaale way ngëm yàlla way womatu bi bu mu waxaale ci waxaale way womatu yi ndax ñoom ñoo ëpp waaye tamit bu la ne wala yabi rajul ala bay axi loolu jullit ñi lay wax waaye loolu xam nga ne euh, loolu du ñoom kese parce que ñoo ëpp waaye euh, daal <laughs> euh, ñoom dañ ne non non yooyu ñoom al imam al-Awzaa'i rahmatullah dañ ne loolu c'est uniquement réservé ci ki nga xamante ne mooy jullit bi waaw ku dul jullit bokkoo ci waaw ñoo tax jaay jaay sa mbokk loolu daa nekk loo xam ne lu garaaw la boroom xam-xam yi nag imaam an-Nawawi par exemple bi muy euh, sharah hadith Seydina Omar bi ibnu Omar bi radiyallahu anhu ah mu ne fa am amal bay'u ala bay'i akhi fa mithaalu an yaqula liman ishtara shay'an fi muddati al-khiyar ifsakh <laughs> hadha al-bay' wa ana abi'uka mithlahu bi arkhas min thamanihi aw ajwada minhu bi thamanihi wa nahwi dhalika wa hadha haram yahrumu aydan ash-shira' ala shira' akhi wa huwa an yaqula lil ba'i fi muddati al-khiyar ifsakh ifsakh hadha al-bay' wa ana ashtari minka bi akthar min hadha thaman wa nahwi hadha al-imam an-Nawawi al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah mu ne nag eh, karta di jaay gi nga xam ne ci lañ toll wala yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi eh, ak wal bay'i babu tahrimi nga xam ne al bay ala bay axi mu ne kanta loolu moom misaalam lenn la wax nañ ko waxati ko mooy <laughs> waajoo xam ngay wax waajoo xam ne mu ngi jënd benn mbir ci jamono ji nga xam ne am na choix mooy mbir mi fasoogul dëgg-dëgg mais ñu ngi nekk ci eh, war a choisir est-ce que day day nangu wala déet nga ne ko eh, sax eh, déy ko wala am loo ko def benn pièce ah wala yónni ko SMS ne ko taxaw fee ne ko xoolal sa téléphone def ko kii mu xool gis sa message gis na nga ko ne non arrêtel voilà mooy arrêtel <laughs> njaay mi man ma jaay ko bu mel ni moom ci waaye prix boo xam ne moo gën a yomb wala ma jaay lu gën li nga bëgg a jëndal nga bëgg jaay moom ci même prix bi waaw ak yu mel noonu mu ne lii wa hada atem xaraamun dafa xaram parce que yonent bi alai salatua salaam moo ko tere ne laa yabia ar rajul bay axi wal nahyu al mutlaq yaqtadi al fasad mu ne yaxrumu day xaram beneen côté bi ndax wax nañ la bay' day tekki jënd way ak jaay mu ne na ko noon yahrumu aydan ash-shira di jënd ala shira akhihi voilà sa benn mbokk bu ñëw di jënd benn mbir hmm? que li bi la woon ñaari commerçant kii nax ki ci def wax waa ji arrêteel ma jaay la ko kii nag mooy day ñëw di jënd ah yow nga ñëw ne kii bi ñëw bay waaja conclure ak jaaykat bi nga xool jaaykat bi ci gannaaw arrêté ma jënd ko ah léegi saa waay arrêté moom ne ko noo garaawul jamono jooñ nga xam ne tuutee des ñu conclure léegi nag mu ne ko man maa la koy jëndal lu ëpp nag moom lim la ko doon lim la ko bëggoon a jëndal lii yëpp dafa nekk loo xam ne lu xaram la voilà lii daa bokk ci yi nga xamante ne wax dëgg yàlla mbir la moo xam ne mu ñaawta xaram quoi <laughs> kon loolu atteeb leer na léegi nag mu des bi ci des. mooy mu ne wal bay' ala bay' akhihi wal xitbati ala xitbati akhihi illa an ya'zana aw yurad léegi côté boobu moo ñu defe kon wala tanajashu hadisina Abu Hurayra bu njëkk bi 1778 mu ne waan Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yabi'a haadirun libaadihi wala tanajashu wala yabi'u rajul wala yabi'u rajul ala bayi axi wala yaxtub ala xitbati axi côté bi voilà après buñ ci pare xool tas alil mar'a talaqa ukhtiha li takfiya <laughs> maa fi ina'iha masoon nañ ci wax ci riyaad bi fii mais dinañ ci taxawaat tuuti insha allahu taala ata boobu mooy tolloog hadis say beneen riwaayam bi sayna abu hurayra wa an tashtarita mooyen sasam tere na an tashtarita al mar'atu talaqa ukhtiha voilà <laughs> loolu léegi kon côté boobu mooy li nga xam ne mooy bi ci tabu mooy xitbatu al xitba ala xitbati axiihi illaa bi izni di labat ci labatu sa mbokk loolu mu jox la ci ndigal waaw xaraam gi nga xam ne moom la xaraam léegi al imaam loolu imaam da koo indi fii lëkkaaleem ak suñu buntu mooy yeneen saa sax da koo boole ci mu xaraamal fii te fii dala dilaalatul iqtiraan bi wala dilaalatul iqtiraan bi day dëgër mooy wayum indi fii naha rasulullah saas an yabiya xaadirun li baat mooy wa e e ak wala tanajashu waaw gisoon nañ tamit daa bokk ci yu xaraam yi bañ koy gis wala yabi'i rajulu ala bay axi waboom e ta ak bu mu def jaay ci njaayum bokkam do ko doon wér beneen côté bi jënd alhamdulilah dafa xaram wala yaxtub wala yaxtub ala xitbati axi way woyu fii boole leen ñoom ñépp tudde buntu bi yëpp xaram yëpp xaram léegi nag ci al mu ne di wax nag ci côté bii wala yaxtub ala xitbati axi mu ne illaa bi izni aw yazar ci illa bi an ya'zana lahu ci beneen bu sayna Uqbat ibn Amir aw yazar wala waaji bàyyi <laughs> mu ne hadhihi al ahadith imam an-Nawawi ci al-Minhaj rahimahullah hadith yi zahiratun dañoo leer nañ la wax fii tahrim al-khitba ala khitbati akhi <laughs> ci xaraamal gi nga xam ne moom la sharia xaraamal nit ki di ñëw di labat ci kaw labatu mbokkam wa ajma'u boroom xam-xam yi dëppoo nañu ne consensus communautaire ala tahrimiha ida kaana qad saraxa lil xaatibi bil ijaaba kene loolu dafa xaram bu dee ne ki ñëw di labat benn femme monsieur X daa ñëw di labat madame Z ba bàyyi madame Z ci boppam d'accord ay waajuram leeral ko ne ñoom nangu nañu te ne moom nangu nañu kii nekk eh, seen borom këru doom doom ji it madame Z nangu na kii nekk boroom këram. loolu ñu ne ñu ñëpp xaram même bu dee ne maye gi amagul loolu am moom day xaraam boroom xam-xam yépp dëppoo te ne loolu moom daa xaram nag bu boobaa nit ki ñëw moom di intervenir di dugg bëgg a dribbler waa ji nangu faam bi <laughs> waaw fekk tamit mooy bi loolu amee walam yazan te waa ji monsieur X joxewul ndigal keneen ki parce que monsieur X man naa ñëw ba foofu ba vraiment parent yi nangu nañ faam bi ci boppam nangu ra mais mu dem ba ci biir. bàyyi daal di jox ndigal beneen monsieur T mi nga xam ne moom mu ngi ci intéressé wu waaye bu dee loolu amul joxu ko di ndigal ñu toll ci phase bi day xaram walam yatruk te bàyyiwul waaw dee daa dem bàyyi nag ah, loolu garaawul mais bu ba bàyyiwul yi nii lii daa xaram mu ne fa law xataba ala xisbatihi waa léegi léegi malgré tout ça waa léegi bu doon da koo def nag comme suñu waa ji ñu doon wax jóge Europe wala Canada wala fu ko neex ci monde bi daal di ñëw fekk benn waay boo xam ne mu ngi góor góorgóorlu Sénégal voilà dem di waxtaan benn femme boo xam ne mu ngi waxtaan ak waajuru waxtaan ak femme bi bañ koy koy waaj a may dem ba nga xam ne ñoom daanaka jàpp bés ci def sawaay fëlli na le indi ay dollaraatam ak euro yaatam ak yooyu taar duur ci taabal ji jaay ay kii bàyyi seen xel yeeg maire yi léegi ñu may ko keneen ki bàyyi waaj yi waaj yi di misère ci réew mi laa wax walla yaa billah waa léegi lool la <laughs> waaw mais lool bu dee nag waa ji daa ñëw di labat ci kaw labatu mbokkam nag wa tazawwaja wal xaalatu hadihi asa fekk xaal bi nii mooy kii ñëwoon nañ nangul nañ ko ah ay jàpp bés ak tamit naan bés bu rafet ak tamit kii rek moo ci def waaye jóge ne ñëw parents yi tamit may ko ko quoi mu ne bu dee loolu moo xew moom waa ji moom mooy na yàlla waaye nag waa léegi kii bi nag <laughs> mariage bi day baax <laughs> mu ne wasa xandika walam yuf mu ne te bu boobaa mooy eh, sëy bi day dagana mooy wér na te kenn du ko fecci mu ne hada lii imam an-Nawawi sal minhaj rahimahullah madhabuna mooy suñu madhab wa madhabul jumhur mooy madhabu jumhurul ulama rahmatullah alayhi waaye mu ne wa qaala Daawudu imam Daawud az-Zahiri ne na ma ne yufsaxu nikah nga lan <laughs> ma dañuy waa yow dañuy tas kii bi sëy boobu dañ koy tas non lii la waa ji lii la liggéey parents may ko ko waaye nañ ko ko may après loolu daa baaxul dañ koy tas mu ne te lii nag waan malikin riwayataani kal madhhabayn mu jëlee nañ ci imam Malik ñaari riwaay comme suñu bos ñun Shafi'i yeeg waa jumhur que ne bon de waa ji def na lu xaram waaye nag sëy ba wér na waaye jëlee nañ ci moom imaamu Malik rahimahullah comme waxu Daawud que ne dañ koy tas voilà mu ne wa qaala jamaatun min ashaabi malik yufsahu qabla ad-dukhul la ba'dahu waaw am mu ne am na mbooloo nag ci maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne dañuy xool dañuy xool bu dee ne waa ji malgré mooy ci cadre bi ba léegi mooy cadre yi nga xam ne waa ji nangul nañ ko ba pare jàppoon bés ak yooyoo ci des ak yu mel noon sa jaar ne gaa yi may ko ko mu ne gaa yi ne nag léegi am ci mbooloo ci maliki yi rahmatullah ñu ne dañ koy fecc takk googu moom dañ koy fecc bu dee ne ndaw si waa ji moom waa ji consommé guñ mariage yi mooy amaguñ benn rapport wéetaguñ yooyu bu dee lool amagul dañuy tas sëy bi waaw waaye nag bu dee wéet nañu bon ba jote nañu loolu déedéet kenn dootu ko def na bàkkaar moom ne kenn dootu ko da tas léegi kon bii leer na cas yi mooy waa ji daanaka nangul nañ ko mais nag mooy daanaka moom ay ay ay ay ay ay ay ay kii rek a ci desoon waa ñëw dribble ko mu ne amma ida arada lahu bil ijaba waaw walam yusarrih fa fi tahrim al xutba ala xutbati mu ne bu dee dañ koo gaaral nangu waaye leeraluñ ko ne nangu nañ de mooy ndaw si ak i paanaawam waxuñu waa ji luy wane ne ñoom nangu nañu mais nag déglu nañ ko kii neewuñu ko déet neewuñu ne ko waaw leexuñu ko waaw du leer mu ne bu boobaa nag est-ce que day xaraam benn waay jóge fële daal di ñëw daal di laban ndaw si alors que monsieur X mu ngi ci monsieur monsieur monsieur Z moom wala madame T wala monsieur T jóge na le ci kaab yi daal di ñëw mu ne am na ñaari wax ci Shafi'i ci ngir suñu sëriñ wax Shafi'i bi ci gën a dëgër mooy ne loolu xaraamul parce que mbir mi mooy waa ji kenn joxu ko dara waxuñu ko lu leer. mu ne waaye wa qaala ba'dul maalikiyya laa yahrumu hattaa yardaw bi-zawj wa yusamma al-mahr ñu ne non du xaraam ñoom moom dañoo jàll ñeneen wax leneen ñii nii muy wax lenn ci maaliki yi ne du xaraam lu dul ne gaa gërëm nañu ne dinañ ko gërëm nañu seen futur euh, goro kii takk seen doom wala seen mbokk ba pare ñu tudd ne can gi lii la ci kaw loolu la lay kii mu ne wastadallu lima wastadallu lima dakarna min anna at-tahrim innama huwa idha hasalat al-ijaba bi hadith Fatima bint Qais fa inna qalat khatabani Abu Jahm wa Muawiya falam yunkir an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khitbata ba'dihim ala ba'd bal khatabaha li Usama voilà mu ne nag ñun li ñu tegtaloo mooy wax bu njëkk bi kaa bu njëkk bi ne bu leeree boobu nit ki amul droit bu ko defee def na lu xaram mu ne loolu li ñu ko layale mooy li nga xamante ne mooy hadisu Fatima bint Qays euh, ga xam ne gisoon dañ ko fii gisoon nañ ko ci Riyad bi ah waaw waaw Fatima bint Qays da nga ko fàtte si gisoon nañu ko <laughs> mooy bi bu ñu xam ne ci la ñëwoon ne euh, mooy baabul xiiba yooyu ah hadith mille cinq cent trente-trois lañ ko gisoon baabu maa yubaahu min al-ghiba ndaw soos moo ñëwoon bi mu ne woon waan Fatimata bint Qays radiyallahu anha anna qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu inna abal jahmi wa Mu'awiyata xatabaani fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam amma Mu'awiyatu fa zulukun laa maala lahu wa amma abul jahmi falaa yada'u al-asaa an aatiqihi hadith boobu la ah xadis boobu mooy moom lay wax ni mooy sayyidatu Fatima bint Qays radiyallahu anha nee na damaa dikkal yoneen saa salaam ma ne ko ah ki ñu naan Abul Jahm de ak Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anil jami ñoom de dañ maa labat ku ci nekk ci ñoom ñaar yoneen saa salaam nag di ko laaj biir ne ko Muawiya de ah aji ñàkk la de amul alal kanta Abul Jahm moom du teggi yow yatam ci loo xam day jigéen ñi de. <laughs> voilà euh, hadis boobu lay wax mu ne yonent bay saasaam fii la lañ tegtaloo ndaw si bi mu ñëwee dana ko am na ñaari nit ñu may lalak te ne saasaam neewul wo woowal ma leen yow xalaa déggu ngeen kene damaa xaraamal li nga xam ne an wala wala yaxtub ala xitbati axi wala yaxtub ala xitbati axi déggu ngeen lool waaw loolu mooy lay bi nga xam ne ñoom moom lañ laye ne waaw hadis boobu nag moo ñuy wan mooy il faut kon mbir mi leer parce que fee daa leerul waaw leerul woon ñu ne ñàkk a leer googu sax moo tax yonent saa salaam yemul ci dégg ndaw si wax loolu mais dane ko takkal jox ko conseil na ko ankixi Usaama fexeel nga see Usaama waaw waaw waaye <laughs> waaw euh, euh, euh, non non lii lii mooy tegtaluñ Maliki yi mujjee wax lay wax nii mooy ñim ne wa qaala ba'dul Maliki laa yahrum hatta yarda bi zawj wa yusamma al mahr ñoom ñu ne lenn ci Maliki du xaraam lu dul euh, ñu daal di gërëm ci seen futur borom këru doom wala seen mbokk te ñu tudd can gi ñu ne loolu li koy wane mooy hadith sayyidatu kii nii xaadi Fatima bint Qays parce que kaw yonent bari saa mu ne ñaar ñii daal di nañ may euh, ñëw di ma labat mooy boobu gërëmagul woon ci kenn ci ñoom ñaar te tamit amatul woon amagul woon euh, can bu ñu tudd kon nag maaliki yi ne loolu nag fekk loolu am na fekk mu nii loolu mooy dara la xaraamoon waaw bu dépassé phase bii nag lay xaraam waaye imaamu Nawawi nag ne waaye suuf ka nag ñoom lii ñu wax nii mën nañu waxat yon taradu mën nañ leen a gaaral ne leen ala hada dalil say tegtal bi fa yuqaal ñu leen mais la àlla saani lam ya'lam bi xitbati al awal mu ne kan moo leen wax ne amaana Abul Jahl mu xamul woon ne Muawiya mu ngi mu ngi moom mu ngi xat mu ngi mu ngi labat fànn te naka noonu Muawiya it xamul woon ne Abul Jahl mu ñu ngi ci radiyallahu anhuma waaw lool man nañ leen ko wax ne leen lool kese la mën a doon kanta yonent bi alayhi nag moom daa junj Usaama nekkul ne da doon da doon da doon euh, da doon da doon labatal Usaama non labatalul Usaama ndaw si la ne maa ngi lay euh, xoola euh, sëyal ak Usaama mooy ci conseil bu ko doon jox waaw mu ne wattafaqu ala annahu ida taraka al alxitba raghbatan anha wa adina fiha jaazat al xitbatu ala xitbati mu ne boroom xam-xam yi nag dëppoo nañu ko ne bu dee nit ki moo bàyyi labat gam doon labat parce que bon soxlaatul femme bi quoi ba pare joxe ndigal Euh, comme li ñu am monsieur X bàyyi dem ba ci bina waaw monsieur T dañ cee kii dama ah, la mu ne lool bu boobaa ñëpp d'accord nañ ne lool jaazatul yi na mën a nekk dina possible mooy monsieur T daal di ñëw labat mm, madame euh, ba doon labat voilà léegi mooy dañ naan xitbat ala xitbat yi monsieur X waaye mooy monsieur X bana waaw <laughs> waaw mu ne waqat saraxa bi daalika fi haadihil ahaadiis te leer na ci hadis mu ne wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam wax joneen saa am ne ala xitbati axi léegi fii mooy euh, lii la quoi mooy liñ doon wax sànq ci euh, bu bu mu waxaale ci waxaale bu mu jaay ci waxaal jaayum boppam jaayum mbokkam ak bu mu waxaale ci kaw waxaale jullit ñoom imaam al-Awzaa'i ne lée loolu c'est pour jullit ah waaw imaamu Nawawi nag loolu lay wax fii di la wax waxu keneen mu ne qaala al-Xattaabi wa ghayruhu imaam al-Xattaabi borom Maalim wa Sunani rahimahullah kurul moom ne zahiruhu li feeñ ci xadis bi ala xitbati axiihi ci kaw mooy nit ki xaraamal nañ ko muy labat ci labatu mbokkam loolu li ci feeñ mooy loolu dañ koo jagleel ab jullit at tahrim lii musliman bokk ida kaana al xaatib kii labat bu dee ab jullit la fa in kaana kaafiran fala tahrum bu dee ne waa la te loolu lañ doon wax dépassé doon joxe ko biñ naan jullit amul droit bu jigéen bu góor bu jigéen ab yéefér di ko takk moo xam juif la wala chrétien la mooy ñii dañu ne bu dee ne ab jullit entre ñaari jullit la kee ñëw bañ daanaka xaw na am accord daanaka moom jox nañ ko kii amoo droit di ca dem mais bu dee yéeféer la te bu dee yéeféer fan ban kaa rek ka mën a nekk mooy soit ndaw sa nekk juif juif wala chrétien am benn juif ni ñoom wala chrétien ni ñoom ab juif ab chrétien bëgg takk madame x mi nga xam ne chrétienne la wala juif la léegi yow jullit bi nga bëgg koo takk boobu ay est-ce que sax boobu ma ne bu demoon bañ jox ko kii sax yow loolu terewul parce que lii ala xidmati axiihi taal muslimu axul muslim la yoneen saa sa waxoon